saabitatun bi yi mooy dane wa amma damu dafa commencé wane as-siyaah wan niyaaxatu laa yajuuzu shay'un minhu ba'da al-mawt yuuxu yaxaw yooyu yépp amul benn boo xam ne war naa nekk am nit ki am na ci droit ba'da al bu dee ki muy ki muy euh, nit daa am ku ku ku ku génn àddina ku mu deele waaye wa amma dam wa amma damul ayni kantaa nag say rongoñ di tuuru mooy ngay jooy jekki nga xool sa rongoñ yi di tuuru ndax nouvelle bi xew wa xuznul qalbi ak njàqare xol fa sunnatu saabita loolu moom ci sunna ne loolu ibaaxati que mën a nekk la loo xam ne lu dagan la man naa ne mu ne wa alayhi jamaatul ulama te na li ëpp ci boroom xam-xam bi seen mbooloo loolu lañu wax ndax baka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala ibrahim ibna ibni ndax yonent mi alayhi salaatu salaam jooy na ci doomam di seydina ibrahim ba mu génnee àddina alayhi salaam ne mooy la mu waxoon ndax yonent mi alayhi salaatu salaam dane euh, dafa ànd ak say eh, kii dafa ñëw doom ji datu sayyidatu Zaynab di doomam moo amoon doomam ju feebaroon bay waa génn àddina mu jàpp ne léegi mu génn àddina mu woolu baay bi joxe yónnee ne nañ ko wowal yonent bi alayhi salaatu salaam di baayam ngir mu ñëw fekke mbir mi ndax doomam ji eh, mu ngi ci période yoo xamante ne ni amaana mooy ah mooy ay dernière période am daal ay instant am ci li nga xamante ne nii mooy ah ak dundam biñ ko waxee ñëw am ndaw ñëw Zaynab radiyallahu anha sayyidatu Zaynab radiyallahu anha daal di yónni yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ñëwee mu ne ko irji' mu ne waa ji mu yónni ne ko dellul ilayha ci moom fa axbirha inna lillahi ma axad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma fa murha fal tasbir wal taxtasib ne ko dellul ci moom sama doom jooju fa axbirha daal koy xabaare ne ko inna lillahi ma axad inna dëgg-dëgg de lillaahi ñeel na yàlla ma axada li mu jël wala huuta moom moom moom it maa a'ta li mu joxe mooy yàlla lim la jox jógewul fi moom lum la jox it bu delloo jëlaat ko moo ko moom comme ni ko moome woon laata mu la koy jox inna lillahi ma axad moo tax lii bokk na ci sunna boo génnelee nit àddina bu sa bu sa mbokk génne àddina wala kii ngay wax lii nga ne inna lillahi ma axad wala huuta na ko ma a'ta li mu joxe wa kullu shay'in te lépp indahu fa borom bi ajalin musamma dafa am àpp boo xam ne bu ñu xam la mooy yàlla ku nekk lum la jox lu ne fekk na laata mu la koy jox ca azal bindoon na kañ lay toxoo ci say loxo bu dee nit kañ lay génn àddina bu dee doom kañ lay bu dee yaay yooyu yépp def na kañ lañ fiy jóge fa murha kon nag digalal sama doom jooju di sayyidatu Zaynab radiyallahu anha fal tasbir na muñ wal tax tasib danay sàkku tey xaar fay gi ca yàlla waaye nag bi bi waa ji demee wax ko loolu dellu wax doom ji loolu ah doom ji dane doom ji nanguwul lool dafa mooy ne ndax dafa nekk ci njàqare mu ñëwaat ne yonent bi alayhi salaam ki ñuul innaha sa doom ji de nee na qad aqsamat waat na ne la tatiyannaha ne waat na ne di dikk fekk si mooy ne moom li ko wax yépp baax na waaye dafa bëgg bi alayhi salaatu wasalaam lam eh, eh, ah, xam ci lay laa nekk ci yitte moral la li ma ko wax doy na non loolu la Allahu akbar huwa alladhi 'allama ad-dunya at-tawaadu moo jàngal àddina bépp wàcce sa bopp new fa di poser yenn question wala di di di di di di diis diisal déedéet waaye comme que ñëw na tey mu insister insister waat na ne pour mu ñëw mu daal di jóg fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tamit dañ ciy gis benn affaire le fait nit ki doomam ndax kooku doom la ci yonent bi alayhi salaatu ndax doomu doom doom la loolu nga ñàkk faa dem tekkiwul ne day wane ne yow bëggoo ko que mu ngi ñu ne la mu ngi waaj a génn àddina yow demoo fa xam nga yonent bi alayhi salaatu ñu ngi nii njëkk nañ ko ko wax mais jógul dem ci mais dafa joxe ay direct ay njàngale yu am solo yoo xam ne moom la wax na ko doom ji wax te delloo lépp ci yàlla ndax yàlla moom moom li mu joxe ak li mu jël loolu tamit day wane nit ku ko def mooy nit waroo ñaaw njort ci sa boroomu jullit naan xool moom de moom yëgalul yaamam mbir mi doom jee ngi feebar bay waaja dee bu nit ñu ñaaw laan nañu fii noonu ngay dégg bay waaja dee ñu ñëw wax ko ko néeg naa sax jóg fi mu nekk dem seeti ko ci hôpital bi walla ci néeg bi mu toog ba ñu ñëw tàggi ko loolu la ñuy wax bi léegi ndax ñaaw ñooy ndax ñaaw njort yi ñu doon nga xam ne on voit le mouton noir partout on le cherche partout ñun yow yow jamais seen mbokk jullit ñu interpréter ko lu baax commencé man na te wax jooju man naa tax bu dee ne doomam la woon doomu doomam wala sax doomam moom ci boppam man nañ di problème ak soxnaam yi léegi soxnaam di juróom koowu ndax waxu rambaaj boobu nga xam ne nammaam boobu kazzab boobu mun naa féq boobu nga xam ne ñaaw njort ak yàq ko tax a jóg ba tax muy wax lool ndax bu waxee lool te naan wax na dëgg bu ñëwee mu koy reprocher saa su ne te lool mën naa des diggante moom moom mën na sax jur ak tas walla bu dee sa doomam la dootul amati relation moom ndax day jàpp ne baayam joxu ko benn cër moom toll doom sama doom di génn àddina jël sama yépp bàyyi lépp yónnee wala woo ko téléphone wax ko ko amul dara lu mu lay naan mu muñal te jàpp ci yàlla te dara téewu ko tabu doon keneen mu dem loolu di interpréter loolu nag bu ko defee Iblis jaar fa yàq seen diggante moo tax nit war nañoo def attention ci li ñuy wax yonent mi alayhi salaatu salaam ngi doon bi ñëwee premièrement demul mais dane dañ ko koo laaj dafa dañ ko koo wax mu ne ko urgent dellul ci moom nga ne ko de xamal ko ne bu inna lillahi ma axaj buur yàlla moo moom li mu jël li mu jël moo ko moom wala hu te moom it maa ataa muy joxe wa kullu shay'in te lépp indahu fa moom bi ajalin musamma dafa am àpp de boo xam ne ku sa àpp jot nag dinga ko wuyu ji kon nag fa muruhaa digal ko fal tasbir wal tahtasib waaye mu muñ te sàkku tey xaar tey muñ tey yaakaar fayuk muñam googu ci yàlla waaye mu bañ ne aqsamtu qad aqsamat waa ji ñëwaat ne ko nee nee na nag waat na ne di nga ñëw réy réy waxul li wax sànk waaye qaala fa qaama fa qaama an-nabi yonent bi alayhi salaatu daal di jóg ci saas xadiis bii nii kii la nu tudd muttafaqun alayhi la imaam muslim solo na ko na ko noonu imaam al buxaari rahmatullah alayhi parmi tant mais saxiixa ñoom boo ko xasee tudd daanaka jarul ngay tudd yeneen yi ci des. mu daal di jóg moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne bi mu jógee pour wan la ne jooy lii lan moo tax ma koy pour ne wan la ne jooy ku génn àddina ba pare loolu mën naa nekk mais. à condition nga bañ di yuuxoo ko def li ñu doon wax sànk mu daal di ñëw fa qaama annabi sallallahu alayhi wa wa qaala wa qaama ma'ahu Sa'd Ubaada wa Mu'aaz ibn Jabal daal dem ñu indi gone gi Seydina Anas radiyallahu moo nettali affaire bi non Seydina Usaama ibn Zayd Usaama ibn Zaydin radiyallahu huma mu ne après euh, ñu indi biñ ko indee ñu mu agsi ñu daal gis xale bi di yëngatu kii mooy di trembler di trembler nee na euh, nee na fa faadat ayna nee na mu gis yonent bi alei salatu salaam ñaari rongoñ yi di génn ci bët yi léegi Saad ne ko Saad ibn Ubaada ne ko yaa rasuulallah na ko waaye waa ndaw ndaw yow ndaw yàlla li ma hada ya rasulallah lii mooy lan lan moo tax ngay jooy qaala hadihi raxmatun jacalaha fi quluubi cibaadi wa innama yarxamu allahu min cibaadihi ruxama suñu boroom ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko nag am na ci riwaaya Abdurraxmaan ibn Awf bi da ne ko waa yeneen tubaab yi saa lu tax ngay jooy lu tax ngay lu tax ngay ngay ngay jooy euh, te comme si ñoom dañ ci jànge tamit ne mooy dalee na mooy ndax dafa am yeneen riwaay yoo xam ne moom daleen mooy dinañ bon xaw ma sax ndax nañ leen tuddam génn yoo xam ne da ci doon day tere loolu day tere kuy jooy mais. jooy yooyu la la waaj la ñoom waa jumhur ñoom imaam an-Nawawi imaam euh, al euh, Abdul Barr ñooñu rahmatullah alayhi loolu lañ doon waa jumhur dañ ne du jooy la tere mais jooy bi mu tere mooy jooy di yuuxoo ko yooyu la tere mais quant jooy normal loolu loolu terewu ndax moom ci boppam alayhi salaatu salaam def na ko euh, muy léegi mu ne ko nag mu tontu naa Sa'd ne ko jooy yi nga gis may jooy de hadi rahmatun lii yërmande la ja'alaha Allahu fi qulubil ibaad buur yàlla ibaadihi yaa buur yàlla yërmande rongoñ yi yërmande la ju yàlla def ci xolu jaamam yi wa innamaa te dëgg-dëgg yarhamullahu buur yàlla dina yërëm min ibaadihi ci jaamam yi ar-ruhamaa u ñuy yërëmaate irhamu moom loo xoon fa irhamu man fi sama yarhamu irhamu man fil ard yarhamkum man fi sama yërëm leen ñi ci kaw suuf jullit ou pas jullit ñépp yërëm ko animal yi sax yi sax yërëm leen boo ko defee yarhamkum bu ngeen ko defee yarhamkum dina leen yërëm man fi sama ki nga xam ne moom moo leen féete kaw bi seen boroom wala waa asamaan ñépp dinañ leen yërëm ah kon nag mu ne kon lii yërmande la goo xam ne buur yàlla moo ko def rongal yii yu yàlla def ci xolu jaamam yi te nag te buur yàlla dina yërëm min ibadihi ruhama ñi nga xam ne ñoo yërëmaat kon loolu ci ngay mën a boolee yooyu ndax tamit en plus ci sax imam muslim dem na ziyaare ji xabru yaayam moom alayhi salaatu wassalaam ci xadiis sayna abu hurayra euh, fa baka mu ne fa baka wa abka man xawla yeneen ci malay saa saa daal di jooy ñi àndoon moom daal di jooy kon loolu day wane la que ni jooy du jooy jooy bi ñuy tere mooy yuuxu yi mais même après sax li gën a dëgër mooy man ngaa jooy avant ak après mais bu jooy yuuxoo ki yaxaw te tamit pourtant tuddoon nañ ko fi mi ñuy gis euh, jayshul umara keroog maa ngi naan euh, kële nu mu tudd ghazwatu Yarmouk non tabu euh, kii Mu'ta bi ñoom bi muy tàggee ñoom seydinaa bi mu nga xam ne ci lay wax Seydina Jaafar Seydina Zayd ak Abdullah ibn Rawaha génn nañ àddina bi mu leen bi mu ko yëgalee saxaaba yi Seydina Anas dane wa aynaahu tadrifan te ñaari bëtam yi moom alayhi salaatu salaam mu ngi doon génne rongañ te xadiis boobu mu ngi ci Sahih Imaamul Buxaari pour wane ne loolu kon loolu mën naa nekk kon jooy gi dafa am jamono joo xam ne teree buñ ko woon comme jamonoy Badr gi looloo tax ar-Rubayyi bint an-Nadr di yaayu Xaarisa ibnu Suraaqa radiyallahu anhuma ne woon kon yàlla dina gis boo bu dee ne du àjjana yàlla dina gis li may def moo tax Seydina Anas ne te jamono yooyu dafa nekkoon laata ñuy xaraamal qabla an tuharram laata ñuy xaraamal an niyaaxa mooy loolu dafa mujj xaraam wax nañ la xadiis bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ndax ne bokkul ci ñun koo xam ne day fëgg ndaj boppam di dagg ay yéreem di daaw def daawaa jaahiliya kon nag xam naa ko dañuy yem noonu ci euh, masala bi wallahu taala alam kon nag kooku mooy seydina xaarisa ibn suraaqa radiyallahu taala anhu mu ngi génn àddina kon keroog bésu Badr asaabahu sahmun gharb benn flèche bu ñu xamul xeej bu xamul fu mu jóge moo ko dal ci put mu génn àddina moom seydina xaarisa radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa laata xeex biy tàmbali yonent bi juste boobu noonu dane comme ni nga xam ne noonu la ko imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi daal di solo ci saxiix bi jële ko ci seydina Anas ibn Malik te xadiis boobu masoon nañ ko fi gis mooy xadiis bi mu ne woon dafa yónnoon yonent bi aleyhi salaatu dafa yónni woon Busaysa aynan yanzuru ma sana'at ayru abi Sufyaana mu ne woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa yónni woon sax mooy waa ahlu siyar naan bas-bas gisoon nañ wute yi amoon ci turam te defoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal mooy xadiis boobu la woon seydna anas ibn malik radiallahu taala wa arda di ñu continuer fii ñu yem daa ci xadiis boobu ghazwatu badrin la joon nettali moom seydina anas ibn malik xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu taala an seydina anas mu ne keroog kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane laa yuqaddimanna ahadun minkum ila shay'in at hatta akuna ana duuna yonent bi alayhi salaatu saaba ne saxaaba yi radiyallahu bu kenn def dara bu kenn entreprendre benn action lu dul man ma nekk digganteem ak kuffaaru Quraysh ni mooy bu kenn def dara lu dul ma joxe ndigal keroon nag imaam ibn Isaaq rahmatullahi alayhi nee na laata ñuy ñëw ci xadiisu continuer fii neewoon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu dolloo ci arish bi mook seydna abu bakrin doon ñaan ñaanam yooyu imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ne waqad xafaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallama xafqatan wa huwa fil arish mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa daldi euh, mooy façon nelaw la loo xam ne du nelaw entre nelaw ku yeewu la mel ni ku nelaw nelaw bu gàtt euh, wa huwa tamam fil arish mu ngi woon ci biir li nga xamante ni mooy mbaar mi nga xam ne moom lañ ko defaloon muy arish boobu mu ne leen euh, fekk mu mook Seydina Abu Bakar fa nekk radiyallahu anhu mu ne summa ntabaha fa qaal nee na mu daldi bi mu defee xaw for ba tuuti daldi yeewu aa mu ne moom alayhi salaatu wassalaam a abshir yaa aba bakr ataaka nasrullah hada jibrilu alayhi salaam aaxidun bi anaani farasi farasihi yaquudu ala sanayaahu naqa yaani alxubaar mu ne keroog kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu yëngatoo noonu ne seydna abu bakrin radiyallahu anhu ne ko abshir yaa aba ne ko bégal yow abu bakr ataaka nasrullah ne ko ndimbalul yàlla daal dina lay dikkal ndax haada jibrilu ñaanam nangu na ndax jibril a ngi aaxidun bi inaani farasihi yaquudu wala bi inaani farasin yaquudu mu ngi jàpp ci goju benn fas la yor Seydina Jibril mu ngi ñëw di xuus di dugg ci si xeex bi yaquuduhu mu ngi wommat fas woowu ala sanaayahu naqa awil xubaar mu ne fas wa gisee mu ngi dox di soulever li nga xamante ne nii mooy poussière bi allahu akbar xadis boobu xadis la boo xam ne bu xasan la imaam ibn Isxaaq moo ko jële ci imaam az imaam az-Zuhri daal di koy jële ci Abdullah ibn Sa'laba euh, rahmatullah alayhi isnaadam bu xasan la euh, rahmatullah alayhi te loolu al-Hafiz ibn Kathir tudd na ko ci li nga xam ne mooy euh, al-Bidaaya wan-Nihaaya kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne saxaaba yi radiyallahu taala anhum bu kenn def dara lu dul ne man ma nekk diggante moom ak li muy waaja def ah seydna anas radiyallahu anhu di continuer mu ne fa danal mushrikuun léegi nag yéeféer yi daal di jege si am nañ ay moor ñu daldi jege si fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne quumu ila jannatin arduha as-samaawaatu wal ard di soññ saxaaba yi mushrikuuna yee ngi jege bëgg a jël nag vengeance ci ñeent ñi jotaray rawatina Utba ibn Rabi'a mi bokkoon qawm ak Shayba ak doomam moom Utba di al-Walid ibn ibn al-Mughira ibn Utba ra alayhim la'ainullahi almutataaliya yonent bi alayhi ñuy jege si Seydina Anas nee nekk ci imam saxiix Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne leen qoomu jóg leen ilaa jannatin jëm ci àjjana goo xam ne ardu as-samaawaatu wal ard bi mu ngi toll ni asamaan ak suuf asamaan yeeg suuf bi mu waxee lool moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne qaala ci la ko waxee moom seydna anas mu ne yaquulu umayr ibn al ansaari ci la ko ku ñuy wax umayr ibn al bokkoon ci kojub lansaar daldi wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom jotuñu woon def tarjama muy seydina umayr ibn al turam moo doon Umayr ibn al-Humam ibn al-Jamuh ibn Zayd ibn Haram ibn Ka'b ibn Salimata al-Ansari as-Salami radiyallahu ta'ala anhu wa arda bokkoon ci ko jóg waa Ansaar ci waa Banu Salima a eh, Seydina imaam ibn Isxaaq na ko noonu waa ahlu siyar eh, nee nañu na ko noon imaam Muusa ibn Uqba raxmatullaahi alayhim nee nañu fekke na gazwatu badrin te lool mooy li dëgër te moom la imaam Muslim ibn al-Hajjaaj raxmatullaahi alayhi daldi solo nii jële ko ci seydina Anas ibn radiyallahu taala wa ardaa kon keroog bi nga xam ne ci la kuffaaru qurayshin yi ci ghazwatu badrin ñàkkee ñeenti personne ñetti ñi ci kooraa kenn ki ci moom la njëkk a rey muy al aswad ibn abdil asad alayhi la'natullah seydna anas ibn malik radiyallahu anhu kon ne bi nga xam ne nag ci la kuffaaru qurayshin yi jege yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne saxaaba yi qoomu jóg jëm ilaa jannatin jëm ajjana yoo xam ne arduha samaawaatu wal ard largeur bi day tolloo asamaan yi ak suuf seydna anas ne yaquulu umayr ibn al-humaam al-ansaari ci seydna umayr ibn al-humaam al-ansaari radiyallahu anhu daal waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko yaa rasuulallah jannatun arduha as-samaawaatu wal ard waa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nga ne àjjana joo xamante ne nii bi day toll ni asamaan suuf moom nga ne ñu jóg jëm ci mooy xeex ak yéeféer yi nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ah kay loolu laa wax seydna umayr ibnul xumaam al ansaari radiyallahu anhu ne baxin baxin mu ne baxin baxin loolu muula boo xam ne dañ koy utilise ngir wane sa di puukaréew waaye tamit di wone sak waaru ci li nga dégg moo tax bi nga xamante ni moom Seydina Umayr ibn al-Humam al ci la waxe lool ne baxin baxin mooy idaa dañ koy wax idaa faxumal amr bu mbir mi yéenee rëy ci waa waaye kalimatu ta'ajjub la boo xam ne waa ji koy wax mooy ni daa nekk koo xam ne i'jabin wa fakhr dafa yéemu te day puukaréew mu ne baxin baxin bi mu ne baxin baxin yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko maa yaxmiluka ala qawlika baxin baxin ne ko ah ne ko Umayr lan nga lan moo lan nga jublu ci wax yi nga naan baxin baxin ana moo tax nga wax baxin baxin ndax kàddu la boo xam ne ngir puukareelu wa kuy puukarewu mooy utiliser loolu naan baxin baxin comme kuy rëy di puukarewu yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam ne ko waa lan moo tax ngay waan baxin baxin di wax kàddu gii nii mu ne ko laa wallahi ya rasuulallah illaa rajaata an akuna min ahliha mu ne waxuma ko mur dara de waaye dama ko wax ngir yéemu ci li ngay wax ne jóg leen ci àjjana joo xam ne mu ngi yaatoo largeur bi comme asamaan ak suuf dama ko wax yow ndaw yàlla li am yaakaar dañuy wax illaa rajaata ak illaa rajaa comme li imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi wax ne kulluhu saxiix ma'rufun fu lugha ku wax illaa rajaa ndax dafa am ñaari version yu ñëw ci benn bi ne illaa rajaa ata mooy ni ñu solowee baat bii ci xadiis bi wala rajaa mu ne ñaar yépp rajaa ata wala rajaa yépp a baax kulluhu ñaar yépp saxiix wér na maarufun lu ñu xam la fi lugha ci langue arabe kon mu ne wallahi ya rasuulallah mu ne wallahi maa ngi waat ya rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi waxuma ko illaa rajaata lu dul am yaakaar an akoona ma bokk min ahlihaa ci waa ajjana ji nga wax ñu dugg ñu jóg qaala yonent bi salaatu wasalaam ne ko fa innaka min ahlihaa xamal ne yow bokk nga ci waa ajjana allahu naka noonu la la ko deewagul génnagul àddina waaye bokk na ci waa ajjana nee na looloo tax ma ne baxin baxin yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko nag bu dee bokk ci ñoom tax nga wax loolu xamal ne fa innaka yow Umayr ibn al-Humam min ahliha bokk nga ci waa ajjal bi mu déggee lool fa axraja tamaratin min qarani mu génne ay tàndarma yoo xamante ne moom Seydina Umayr ibn al radiyallahu anhu ngi ko yoroon min qaranihi ci fi nga xamante ni nii mooy euh, ci fi muy def ay flèche am boo xam ne ci lay def flèche yi ci la defoon ay tàndarma yoo xamante ne nii yataqawwatu min ci la doon dëgërloo di ci lekk bi nga xam ne nag ci la dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax loolu moom seydina umayr ibn al-humam radiyallahu taala anhu mu daldi fa axraja tamaratin mu génne tàndarma ay tàndarma min qarani yu newoon ci fi nga xam ne fi la doon def flèche yi ci biir foofu ci sac bul boobu mu doon def aznaaru pochette bu muy def flèche yi fi ñuy def ay flèche fa ja'ala yaqulu muy lekk ci tàndarma yooyu mu def ci biir summa ginnaaw gi qaala mu wax moom mi nga xamante ne mooy seydina Umayr ibn al-Humam radiyallahu anhu la in ana xayitu xatta aakula tamaraati haadi fa innaha la xayaatun tawila mu ne la in ana xayitu mu ne bu ma dundee de xatta akula ba ni may lekke tamaraat yi sama tàndarma yi nekk ci sama biir pochette su ndaw sii may def samay flèche bu dee ne dund naa ba lekk tàndarma yi yëpp ban jeex innaha kon de dund googu la xayaatun waat naa ci yàlla ne dund la tawiila gu gudd gudd allahu akbar nee na moment bi mu nekk noonu taxaw comme que yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ko anta min ahliha yow bokk nga ci waa ajjana te ajjana boobu yaatoo largeur am ni asamaan yee suuf lenn rek a koy maye moo ko fi maye fii mooy nga dugg ci mboolam yéefér yii di jegesi mooy kuffaaru Quraysh ni qumu jóg leen ilaa jannatin allahu akbar xoolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ne yow dangay dox di dem di xeexi di recevoir ay flèche ki jaasi di dóor yow it di joxe waaye noonu yaa ci àjjana noo tax mu ne xoomu jóg leen ilaa jëm ci jannatin ci àjjana joo xam ne la arduha samawati wal ard la xam nga loolu day niroo bi mu naan gaa yi li alxuraan naan innal ladina ya'kuluna amwaat lal yataama zulman innamaa ya'kuluuna min am fii butuunihim naaran wa sayaslawna sa'ira mu ne ñi nga xamante ne nii ya'kuluuna dañuy lekk amwaalal yataama zulman dañuy lekk alalu njëriñ yi ci tooñ ñooñu xamuñ ne li ñuy lekk li ñuy lekk dëgg-dëgg innamaa li am ba des mooy ya'kuluuna dañuy lekk fii butuunihim ci seen biir seen biir biir yi loolu ñuy lekk naaral safara te nag nañu xam ne wasayas law na xël séef nañoo dugg li nga xam ne mooy sa'iran euh, muy safara waaw akbar mooy ne day lekk ay njoñi ganaar di lekk jën yu baax lépp di alal joo xam ne alalu jirim la li mu koy lekke noonu ndeke li muy jàllale nga foog ni lii ay soos la waaye safara lay jàllal kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne waaw akbar ne gis ngeen quumu jóg leen ilaa arduha as wal ard jóg jëm ci asa ci ajjana joo xamante ne ni arduha as-samaawaati wal ard waaw akbar mooy largeur bi mu ngi toll ni asamaan suuf Seydina Umayr ibn al-Humam radiyallahu jóg nag ne sama tàndarma yii ma yor waay waay bu ma leen jeexalee maa gudd fan waay innaha dëgg-dëgg bu ma leen jeexalee la xayaatun tawila allahu akbar ñaata nit ñooy dund foog ne ñoom seenu dund gudd na alors que du dara ndax dund goo xamante ne nii naxee mbaay la te nag boo xoolee yow li nga li nga li nga responsable manal sa bopp bariwul bariwul ndax fi ngay nekke gone yow de toute façon ba fi ngay amee ba fi ngay majeure am na ñoo xam ne ba ay dix-huit ans ba quinze ans dañ leen di yor fii yow bu dee sa jaamu yàlla la ñuy xool nga majeur à l'âge de quatorze ans mooy quatorze ans yooyu yépp jëfoo dara fi ngay xemmale ko di xam ci àddina bi tuuti euh, nga am boo ci tegaatee lu nga jot a dund noonu yeneen quinze ans nga am trente ans te nag ñu bari loolu jote jàll ci seen dund muy trente ans yooyu yaakaaruñu amaat dundaat trente yu toll noonu mënuñu koo dundaat deux fois wala quatre fois mënu la nekk quatre fois trente xalaatuñu ko mais une mais ñu doubler trente ans dundaat trente ans sax c'est pas assuré moo tax bari na ñoo xam ne dañuy dund la sama sëriñ ba waxoon bari na ñoo xamante ne ñu ngi dund waxum am waat ñoo xam ne ñu ngi dund jàpp ne ñu ngi dund te dee nañu Allahu akbar ndax kat seen dund googu budul ci yoonu yàlla xamal ne ah mooy ne seconde boo def ci mooy yàlla xamal ne innaha la la xayaatun tawila ay mooy dund googu moo gudd waay mais du dara li koy komble nag mooy jaamu yàlla ndax ku ànd ak yàlla doo jeexal kon mu ne la in ana xayitu xatta akula tamarati haadi innaha la xayaatun tawila wallahi bu ma taxawee nii ba lekk sama jeexal sama tàndarma yii ci sama pochette bi ay woy kon maa gudd fan waaye man Umayr ibn al-Humam ñii ñoo xamoon le sens de la vie mooy ne njëkkante ilaa mardaati rabbil alamin ilaa mardaati allahi wa rasuli dañ doon njëkkante mooy ne kerse bu ñu ñàkk bu ñu ñàkk bu dox seen diggante bu tax bépp kerse boo xam ne consacré wuñ ko ci lu ngërëmu yàlla ak yonent mi alayhi salaatu wa salaam jàpp nañ ne loolu ak pertaange la boo xam ne amul amul njariñ pour ñoom pertaange dañuy jàpp ne loolu ak gudd fan la te nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na kun fi dunya ka annaka aw aabiri sabil wa ud nafsaka min ashaabil qubur waxoon na seydina abdullah ibnu umar ibnu alxataab radiallahu taala anhuma wa ardaahuma mu nekk tuut yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di koy di ko di ko nee na mu jàpp sama ñaari mbagg yi dal di koy wax yaa gulaam yow gone yi mu nekk gone gu ndaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko jàngal Allahu akbar waxoon naa la fi ne wuute naa ñun nga xam ne xale yi loo wax ñu ne xamagul dara bu ko tiital nga koy wax affaire àllaaxira bàyyi ko mu dund kii xamagul yooyu te kat ki ñu koy wax léeg-léeg vingt ans sax mën naa am trente ñu naan yee eh, bàyyi ñi ngay sol seen bopp yi wax yii ay dem jàkkaaki yooyu kii xamagul dara quinze ans mu ne xamagul dara te nit ñi doon dem imam à l'âge de dix ans ndax ñun dañoo inconscient moo tax ngay gis un jeune de soixante ans ne am soixante ans di ñuulal sa karaw yi ga pepp di jaaw bu génn nga ñuulal ko wala nga buddi ko ndax bëggoo nekk mag waaw waaw wa jaa rasulul mawti wal mawt e, e, e, araaka nasiital mawta wal mawta waaridun gis naa la ngay fàtte fàttelawul dee xamal na nag wa kullun min bahril mamaati kooku da ciy naan képp ku ne nit koo gis ku ne ci ci ci ci ci ci ci ci géeju dee dina fa dem tànk kaas boo xamante ne nii kenn du kenn manu koo tere mu naan ko ñu nekk paa jàpp suñu bopp ay gone ñii nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ko Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ne ko yaa ghulaam kun fi dunya ka gharib mu ne ko gis nga àddina bii nekk fi comme si t'étais un étranger dangaa tumuranke ndax képp koo xam ne étranger nga cim réew xam nga ni ngay doxale doo fan ma mooy ne doo nekk premièrement doo nekk à l'aise boo nekkee à l'aise it nga xam ne fii dëkkuma fi am na yoo xam ne manuma koo permettre te tamit duma fi am yenn projet yoo xam ne ñi fi dëkk les autochtones les nationaux moom lañ am duma fi am projet yooyu surtout bu dee leer na ma ne sama nekk étranger manumaa évoluer mooy manumaa am nationalité manumaa am mooy manumaa pare ma manuñ ma assimiler ci biir société bi duñ ma nangu mooy de toute façon dañ ma ne yow lii wala fi indi dangaa jóge sa dëkk ñëw jàngi si fii Arabie saoudite de toute façon manoo fee toog ba am nationalité saw ña wala lool mukk yow njàng la fi indi dix ans lañ la may bu jeexee nga ñibbi kooku noonu te amul c'est irrévocable kenn ma boo fi sàgganee ndax njàng mi ñu ne par exemple huit ans la mais dinañ la may dix comme bu dee ndax tarxiis day am mais bu dix yi jeexee amul nooy wax ak des ba des ci dëkk bi xam nga ne kooku moos du am ay projet yoo xam ne comme si saw ñee bi ñu dëkk foofu projet yam fa am du am yu noonu kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne yow jullit bi yow nit ki xamal ne àddina bi nekkal ci àddina bi ka annaka gharib comme si yaa doon ku tumuranke ko te nag wallaahi bu ñu xamoon dinañ xam ne ñun ñépp tumuranke ku àndul ak yàlla tumuranke kon nag ku nekkal fi duniyaa ci àddina bii ka annaka gharib comme si dangaa nekk it étranger ku koo xam ne ku tumuranke nga cim réew nga xam ne fii nii du sama destination final dama fii ñëw rek pour quelques jour damay delluwaat non manu la tourner ba ma des fi mooy damay delluwaat mooy mon séjour est compté kon nag képp ku nekk na xam ne àddina bi noon nga étranger nga fi kun fi dunya ka an naka gharib aw wala boog nga jàppe ta ta nga jàppe en même temps sa bopp comme si da nga nekk étranger aw abiri sabil wala nga jàppe sa bopp comme koo xamante ni nii day jéggiw tali aw yoon moment bi nga xam ne kuy jéggib tali xam nga ne wala aw yoon aw sell di ko di ko jéggi xam nga ne moment ba nga fay def néew na néew na képp nag ku jàpp ne dafa dafa gudd ba nga nekk ci mooy yàlla ay waaye xamal ne innaha la xayaatun tawila xamal ne kon sa gudd dund gi gudd na innaha dëgg-dëgg kon dund googu la xayaatun tawila te nag dëgg-dëgg du dara dëgg-dëgg du dara kon aw abiri sabil nekkal ci àddina bi mel ni ku doon ku doon traverser aw yoon nekkal ci àddina bi comme si da nga doon traverser aw yoon da doon jéggi ab tali distance bu gàtt boobu nga fay def xamal ne lu toll noonu ci lu gàtt waay waay moom nga def ci àddina bi te nag mosoo gis kuy traverser aw yoon ñëw ba ci diggu yoon wa toog fa di fa samp ay projet yoo xam ne di tabaxi kër ka def lu nekk déedéet wa'ud nafsaka min ashabil qubur mu ne ko yow abdallah wa'ud nafsaka te deel compter sa bopp di jàppe yow di jàppe sa bopp bés bu ne këne man min ashaabil qubuur ci ñi ñuy rob yi tey balaa jour bee jeex man ci laa bokk foog dinañ ma rob yi tey bul toog fenn kenn ñëw fu comme li oustaz Sall doon wax hafidahullah naan fii mu ne bu benn médecin ne woon wala am malaak bu malaa benn malaaka ne woon cëpp ci mbooloo mi ne yàllaa ma yebal nee na tey ci mbooloo mi am na juróom ñuy dee ñu nekk téeméer wala fukk kenn du nangu ne man la man ma man la il faut seen mbooloo mi juróom dee ci tey wala kenn kenn du nangu ne man la ku nekk mu ne danga naan xaw ma diw gisoon naa ko déggoon naa ko muy sëqat xam naa moom la war a doon waaye kooku moo xam waaw mooy ne ndax parewuñu ndax kat fa ñu fa fa ñu nar a jëm almaad muy yowmal qiyam dañ faa amul lu leer ndax dañ faa deful ñun yóbbaluñu te nag suñu waroon waxoon na watazawadu waay waay yóbbal leen waay waajal leen seen yóbbal fa inna tax yëg leen te xam ne xayra zaadi taqwa yóbbal gi gën goo mën a yóbbal alaaxira goo mën a def sa bàmmeel boo xam ne buñ la suulee moom lañ lay suul ak moom bu dee lu baax in xayran fa xayr wa in sharran fa shar bu dee lu bon lu bon bu dee lu baax lu baax dañoo xam ne defuñu fi dara comme que nag defuñu fi dara ah foo deful dara noo fay bëgg a deme loolu moo tax ku nekk xool naan diw la war a doon jamais nga gis ku ne man a man la war a doon ah ah moo tax yonent bi alayhi salaatu nag esprit boobu nag la jullit duy am wa ud nafsaka bu teew waaye suba bu teew cerce bu teew minute bu teew al di fuglu sa bopp que ne man minute bu ne buur yàlla mën na maa moom ma bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy perkaal tey ci suba wala ci ngoon gi looloo fa kaana abdullah moo tax seydna abdullah ibn umar radiyallahu anhu ni'mal muallimu waaye tilmiid waaye waaye eskey eskey kiy jàngale mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye tamit eskey ki mu doon jàngal muy abdullah ibn umar ibn al-xattaab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah lan la def fa kaana abdallah fa kaana abdullah moom abdullah ibn umar ida amsa bu xëy bu go ida asbaha la yantadiru almasa bu masoon xëy moom moom pare na mooy pare na bu xëyee day pare ngir dee waajal na boppam xam nga ne waaye koo xam ne jàpp nga ne tey ngay dee kooku ci lu baax rek lay mën a ne bu masoon xëy du jàpp mooy ne du xaar ngoon gi pour moom jour bu jot day jàpp ni ngoon du ko fi fekk te waaye loolu ku ko am à l'esprit tous les jours ci jaamu yàlla ngay dëkk wa ida amsa bu ngoon jotee laa yantadiru euh, euh, euh, as-sabah bu ngoon jotee bu suba gi rombee ba ngoon gi dugg du jàpp ne suba gi dégmal bi war a ñëw moom dina ko fekk waaw akbar loolu moo doon jikkoy saxaaba yi radiyallahu anhu lu lu ñu masoon a xam appliqué ñun nag moo tax dañ ciy gis ci ñun koo xam ne li mu mokkal ci xadiis saxaaba mokkalu ko saxaaba yu bari mokkaluñu woon ñu bari li ñu mokkal xadiis ci suñu nit yi jamono xamuñu woon lu bari yii mooy li ma la bëgg a wax foofu mooy ay teg texte xadiis ak alxuraan ñu mokkal ko ñu bari defuñu woon noonu moo tax ñi ko ci mokkal sax ñu dañ leen di lim ci téere xadiis yeeg yooyu waaye xam nga naa shattaana shattaana ma baynana wa baynahum waay waay kel bu dox suñu digganteeg ñun hum hum hum waay ma bayna xam ngeen ne moos waay waay wuute na diggante ak saraa muy suuf si nekk ci bënit bi ci suuf si wasturaya ak biddiw ba nga xam ne mu ngay xotti juróomi ñaari asamaan ca kaw asamaan sa boobu yéeg xam nga ne moos biddiw boo bële ak ki nekk ci suufa suuf kooku waay sore nañ ñoom rawawuñ ay teg sa xadiis yu bari yu ñu mokkal wala alxuraan yu ñu mokkal déedéet lii lañ ñu fa kaana abdallah abdullah ibnu umar ida asbaxa laa yantadiru almasa wa ida amsa laa yantadiru sabaax loolu lañ ñu rawee comme que yonent bi alei saatu salaam wax na ko te nag ñun ñépp la ko wax à travers moom ñun ñépp la ko wax à travers ñun moom ku nekk ci ñun kon nee na la ku nekkal yow jullit bi foo mën a bokk koo man di doon kun fi dunya ka annaka gharib nekkal ci àddina bi comme si dangaa tumuranke aw abiri tariq mel ni koo xamante ni dangay walla koo xam ne day jéggi tali day jéggiw yoon te nag waxud nafsaka del boole sa bopp min asxaabil qubuur ci ñi nga xam ne ñoom lañu war a rob tey waaye waaye ku def loolu kooku moo gañe kooku lu dundam texe waaye ku ko deful xam nga ne innaha la xayaatun tawila ndax nag cerse boo mooy yàlla xamal ni waay waay loolu bari na minute boo paase mooy ko yàlla xamal ne minute bu bari la te balan koo xam nga sàngoo suuf bu la yàlla jéggalul wallahi li nga xam ne innaha la xayaatun tawila waay waay su dund googu nga passé ci caaxaan foo waay waay di nga yëg jour boobu nag ah. yoon yépp benn dara topp du xarit du doom du yaay du jabar du kenn ku lay topp illaa amalu lu dul sa jëf moo la fekk ci ruq boobu nga xam ne pax moomu ñuy gas dal di la fay dugal suul la dem di lekki ceeb ku nekk war ngaa xalaat bés boobu bés boobu ngay xam ne tiers waxuma la ay jour de wala ay mois walla ay at yoo passé ci caaxaan jour boobu ngay xam ne wallahi même bu doon benn minute la innaha la xayaatun tawila waay waay waay sama bonte nga ma ne woon a yàgg ndax conséquences yi lourd waaye fii ma ne yàlla nañu yàlla dimbali nag ba ñu bokk ci ñoom abdallah ibnu umar sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala anhu kon loolu la nañ ci bàyyi xel topp rek mbir yi xumbaay beeg yooyu rek xamal ni yooyu yépp toog rek di planer entre copains di wax lu ñor lu ñorul di jëw ak lu nekk nga dugg ci seetaanum télé wallahi di nga xam ne sa seetaanu feuilleton yooyu nga doon def innaha la xayaatun tawila ay waay waay waay waay waay waay waay waay dund ngay guddoon ci yu bon yu ma ne woon ak yoo xam ne amalu ma sobe laa yusmin wala yughni min ju' jariñu ma dara te nag nit ku muus lu muy def da koo war a jariñ fii mu ne ak fa mu jëm wala boog mu jariñ ko au moins fii ngir mu yëwanal fa mu jëm waaye di def loo xamante ni nii benn solo amu ko te bu nit ku baax ñëwee nga làqatu bëggoo koo présenter alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiful xabiir ko xanaa xamul ne yàlla moo jaree làqatu na làqatu boroomam na ko rus bu ko rusee du ne ci yooyu ndax bu newee ci yooyu dina xam ne innaha la xayaatun tawila kon seydina Umayr ibn al-Humam radiyallahu anhu mu ne la in ana xayitu xatta aakula tamaraati haadihi innaha la xayaatun tawila mu ne waat naa ci yàlla man Umayr ibn al-Humam la in ana xayitu waay waay bu ma dundee ginnaaw bi ma yégee ne àjjanaa ngi muy sóobu ci kuffaaru Quraysh ni wallaahi bu ma fi nekkee dundee ba jeexal sama tàndarma yi mayoon nga xam ne dañ koy waññ ci ay ci ay ci ay baaraam waay waay bu ma ko jeexalee innaha dëgg-dëgg nag temps bi ma perdre laata may dugg àjjana yépp la xayaatun tawila waay waay mooy dund gu gudd waay qaala seydna anas ne radiyallahu anhu ba léegi ñu ngi ci saxiixu imaamu muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri ci kitaabul imaara foofu la ko indi xadiis bi rahmatullahi alayhi mu ne fa qaala seydna anas radiyallahu anhu ne farama bima kaana ma'ahu min at-tamr thumma qaatalahum hatta qutila mu sànni li nga xam ne mooy pochetam boobu mu defoon flèche am yi ak tàndarma yi ci newoon dugg ci biir ko faaru Quraysin yi doon jege si yiñ jege xeex ñoom ba ni nga xamante ne ci lañ ko reye moom Seydina Umayr ibn al-Humam radiyallahu ta'ala anhu wa arda Allahu noonu lañu ko faate moom Seydina Umayr ibn al xadiis boobu seydna imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo moom it muhammad ibn isxaaq raxmatullaahi solo na xadiis bii nga xam ne moom lañ gis nii muy xew-xew seydna umayr ibn al xumaam radiyallaahu taala anhu wa arda al ansaari moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi ne keroog bi nga xamante ne nii kon ghazwatu badrin ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne jóg def discours bi mu waxoon imaam ibn isxaaq dane qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallama mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi ñaari kuréel yi di kuréelu Quraysh ak kuréelu jullit ñi jàkkaarloowee moom alayhi salaatu wassalaam dane walladhi nafsi biyadihi laa yuqaatiluhum al-yawma rajulun fayuqtalu saabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin illaa adxalahu Allahu al te lii waxoon nañ ko gisoon nañu ko mu ne yonent bi alayhi dane tey maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii nafsu muhammadin bakkanu ki ñu seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam bi yadihi ci loxoom la ne muy borom bi subhaanahu wa mu ne laa yuqaatiluhum tey de du xeex ak kuffaaru qurayshi ni kenn amul kenn koo xam ne di nga xeex ak ñoom tey ñoom kuffaaru qurayshi ni bi ngay xeex ak ñoom kat ah, saabiran muhtasiban nga daal di muñ te tamit yaakaar fay gi li nga xamante ne mooy ci borom bi subhaanahu wa taala illaa muqbilan mu nekk koo xam ne nag day avancer xayra mudbir du wane ginnaaw illaa lu dul adxalahu dina ko dugal allahu buur yàlla aljanna buur yàlla dina ko dugal fi nga xamante ni mooy aljanna yal nañu fa yàlla yóbbu amin nee na bi mu waxee loolu moom yonent bi aleyhi salaatu imaam ibn isxaaq ne fa qaala umayr ibn al ne ci la nag bi mu déggee loolu yonent bi aleyhi salaatu wax loolu ci la umayr ibn al radiyallahu anhu daal di jóge mu ne moom moomu nag ahadu bani salima dafa bokkoon ci waa banu salima comme ni nga xam ne moom lañ ci cinq intégralement li nga xam ne noonu la tuddoon moom seydina Umayr ibnul Humam radiyallahu taala wa arda mu ne wa fi yadihi tamaratun yakuluhun nee na te boobu mu ngi yoroon ci loxo bi moom seydina Umayr radiyallahu mu ngi yoroon ay tàndarma yoo xam ne euh, moom la doon lekk moom seydina umayr ibn al xumaam al ansaari radiyallahu taala wa arda ah, mu ne fa qaala mu wax moom baxin baxin mooy liñ waxoon sànk ngir puukare wane ak puukareem mu ne fa ma bayni wa baynaan adxula aljanna illa an yaqtulani haula mu ne way man daal amul dara loo xam ne moo dox sama diggante ak ma dugg li nga xam ne mooy àjjana lu dul gaa yi nii ma jàkkaarlool di kuffaaru Qurayshi nii daal di may rey lool rekk a dox ma sama digganteeg ma dugg àjjana ah fa qadafa tamra min yadihi wa axada sayfahu fa qaatala xatta qutil ci la jëlee sànni li nga xam ne mooy tàndarma yooyu sànni ko ci loxoom wa axada sayfahu mu daldi jël li nga xamante ne mooy jaase moom seydina umayr ibn al-humaan radiyallahu taala anhu wa ardaa fa qaatala mu xeex ak gaa yi ba ni nga xamante ne nii ci lañ koy faate moom radiyallahu taala anhu wa ardaa wa huwa yaquulu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi ne ta bi nga xamante nii ci lay génn àddina noonu moom seydina umayr ibn alxumaam radiyallahu anhu mu ngi naan rakdan ila llahi bi gayri zaadi illa tuqaa wal amali al maadi wa sabri fi llahi ala al jihaadi wa kullu zaadin urdatu nafaadi gayra tuqaa wal birri war rashaadi imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi ne lii la doon wax mu ngi doon wax moom seydina umayr bi mu sànnee tàndarma yi di daw di dugg ci kuffaaru qurayshi nii mu ngi naan rakdan ilallaahi bi gayri zaadi daw dox daw jëm ilallah ilallaahi jëm ci yàlla ndax xam ne ne aljanna bërëb la boo xam ne moom la suñu boroom def xéewal yi muy xéewal jaamam yi ak lépp yawmal qiyaam foofu la def yërmandeem mooy kër gu mu ne kon rakdan te yërmande yàlla rek lay ut rakban maa ngi daw ilallahi jëm ci yàlla bi xayri zaadi te aw ma yóbbal bu may yóbbu du dara lu ma yor du ay bagage yu ma yor du dara ilallahi bi xayri zaadi aw ma leneen benn yóbbal bu may yóbbu ci dugg gi may dugg nii ci ci kuffaaru Quraysh illaa suuf ak tuqaaragal yàlla allahu akbar wa tazawwadu wax nañ ko sànq wa wa inna fa inna xayra zaadi taqwa mu ne suñu boroom ne fatazawwadu yóbbal yóbbal leen te nag na ngeen xam xayra zaadi di gën ci yóbbal mooy ragal yàlla moo tax loolu la gëm te loolu la xam moo tax mu ne rakdan ilallaahi bi xayri zaadi maa ngi jëm ci yàlla te yoruma benn yóbbal illa tuqaa lu dul sama ragal yàlla rekk laa yor loolu rek mu ne wa amalil maadi ak sama jëf ji nga xamante ni mooy pour ëllëg Allahu akbar xam nga ne kooku pare woon na illa tuqaa wa amalil maadi mu ne wa sabri ragal yàlla jëf-jëf joo xam ne mooy jariñ ëllëg fa jëm wa sabri ak muñ moo tax waaye waaye xam nga ne muñ a tax ngay dee ci yoonu yàlla waaye ku muñul moom manoo wa sabri ak muñ fillaahi ci buur yàlla ta mooy muñ ci yàlla lillaahi fillaahi billaahi mooy da muñ fillaahi ci yàlla lillaahi yàlla kese tax billaahi sa muñ goo nga jaare ko ci yàlla alal jihaad yi moo tax ma mën a muñ moom laa yóbbaale mooy sama yii laa yor ci yóbbal ragal yàlla jëf ngir ëllëg ak muñ alal jihaad yi ba mën a jaay sama bakkan ngir li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir ma baatu bi yàlla di kalimatu laa ilaha illa allah hiya nekk al-ulya féete kaw lu dul moom mu ne nag wa kullu zaadin urdatun nafaadi wa kullu zaadin bépp nag yóbbal budul yi ma wax ragal yàlla jëf-jëf yoo xam ne mooy jariñ ëllëg ak muñ ci noot sa bakkan ngir diine yàlla ji avancé loolu moom ku yóbbuwul lii wa kullu zadin loo fi lim leneen beneen yóbbal ay millions ki milliards ki ay ay prestige yooyu noonu wa kullu zadin bépp boo yóbbal bu dul yii ma ak yu mel nii urdatun bi loolu dañ ko mooy dañ ko exposé am poñetit la loo xam ne pour poñette moo xam ne il est appelé à la moo xam ne à disparaître le plus vite possible wa kullu zadin bépp bépp façon yóbbal boo mën a dégg urdatun nafaadi xamal ne moom dañ koo exposé ngir mu gaaw jeex mooy ne marchandise la muy jaaw a jeex xam nga gaa yu bari loolu lañ foog yëf yàlla du alal yàlla du alal du prestige du ay mbooloo yu ma bari déedéet ndax ñu bari la foofu la ñuy juume ay jàpp nañ ne ñoom bu fu seen mbooloo gën a bari mooy day wane na ñoom ñoo nekk ci dëgg kàllaa mukk jàpp ne loolu mooy seen yóbbal fa yàlla déedéet waaye tamit du sant wu ma yor yóbbal fa yàlla du nag mag bokkuwu sant déedéet wa kullu zadin bépp façon yóbbal urdatun nafa di am poñet la moo xam ne dañ ko ilee moom dafa nekk ngir gaaw a jeex ba mu des xayra tuqaa ba mu des ragal yàlla gi ma wax léegi wal birri ak mbaax ak lépp loo xam ne moom la mbaax daal di englober war rachat ak li nga xam ne mooy ak njub lii mooy ak lii nag lii mooy yóbbal Allahu akbar loolu la doon wax imaam Ibn Isxaaq ne loolu la doon wax xeex ak nit ñi xatta qutil ba ni nga xamante ne nii moom ci lañ ko faate moom Seydina euh, Umayr Euh, ibnul Humam radiyallahu ta'ala anhu wa arda ah kon noonu kon la génne ya euh, àddina moom Seydina Umayr ibnul Humam foofu la ci Badrin kon radiyallahu ta'ala anhu wa arda